baada acuudu billahi min alsheytaani an yuxafifa ankum wa xuliqa alinsaanu dacifa suñu boroom tabaaraka wa taala ñu wax ci laaya ñaar fukk juróom-ñett mu yuridu allahu boroom bi de tabaaraka wa li mu namm ba léegi ngir yéen mooy an yuxafifa ankum mooy mu daldi leen woyofal li nga xamante ne nii mooy yen yu diis yii nga xam ne moom lañ tegoon comme waa ahlul kitaab nga xam ne seen charia dafa taroon lool rawatina yahuud yi ndax seenu dëgëru bopp boroom bi nag ak yii nga xamante ne nii moom ngeen fekk yéen seen ñu jéng leen ci ci seeni tëralin yoo xamante ne nii ci si xelaatu waa màkk yi kese ak seen maam yi la jóge comme ni ñu ko gise woon nañ doon tere ci wàllu xar yeeg ak yi nga xam ne naan wasiila ak xaam ak gaa yoo yëlee ak saayiba yooyu nag borom bi nag daa ñëw du surtout ci wàllu sëy nii mooy carcan jéng yi ñu leen jéngoon nga xam ne lu ne ñu ne yii xaraam naag di dagara lu leen neex moom dafa ñëw ngir woyofal leen de waaye wa xuliqal insaanu da'ifa waaye nag yi nga xamante ne nit nag dañ koo bind mu nekk koo xam ne ku feebal la gis nga lii mu leen waral daal di leen koy tëralin ci wàllu sëy ak ñi ngeen war a denc nag loolu mooy li nga xamante ne mooy woyofal gi foofu la ne doxe ndigalu borom bi te sori li nga xam ne mooy tereem yi waaye nag nit ki dañ koo bind mu nekk ku feebul lool topp bànneexam tax na ba yii ko borom bi ne xaraam na moom mu nar cee nekk bu toppee bàkkanam mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa taakulu amwaalakum bu leen lekk seen alal yi de baynakum seen diggante bil baatili ci caaxaan illaa lu dul an takuuna mu nekk tijaaratan ab commerce boo xam ne ab yaxantu an taradim minkum boo xamante ne nii day jóge ci lu ngeen gërëm wala taqtulu anfusakum te bu leen faat nag li nga xam ne mooy seen bopp de di def loo xamante ne nii luy waral li nga xam ne mooy seen alkade lay doon fii ci àddina moo tax lépp loo xamante ne nii baaxul ci wérgu yaram baaxul ci li nga xamante ne nii mooy sante doomu aadama bi loolu boo gisee sharia da koy xaraamal waaye it bu leen teg wala taqtulu anfusakum bu leen teg seen bopp di faat seen bopp di leen teg loo xamante ne nii lu borom bi tabaaraka wa taala daal di xaraamal la ndax bu boobaa dina leen jëral day mel ni yow yaa ngi dund waaye yàqu deewayam ndax képp ku nekk ci yu yàlla xaraamal nar cee fës yéenee nekk saa su ne moom ne ci kooku moom de toute façon même mooy bu duy dund nii sax mokk deewayam ndax ñi dee sax a ko tane inna allah dëgg-dëgg borom kaana nekkoon na du deñ di nekk bikum ci yéen jaam yi raxiima ku yaatu yërmande la mooy lii borom bi tabaaraka wa taala day tere yi nga xam ne di ndóof di lekk alalu nit ñi ci biir nit ñi ngeen di lekkante seen alal yi ciy caaxaan tudd ko mag mooy façon nag yi nga xam ne njaay yu xaraam yeeg yi nga xamante ne riba yeeg yooyu yépp teg ay mbir yor yoo xam ne tekkiwul dara naan ko lii boo ko jëndee daal ba def ko di nga gis léegi teg ay programme yoo xam ne dara du lenn lu dul lekk alalu nit ñi rek ay kermesse ak façon yooyu ay wa ay euro million gaa yooyu gaa yi ne ci ak yi nga xamante ne mooy jeu de hasard yépp day dugg ci lekk alalu nit ñi ci li nga xam ne mooy caaxaan kese ci neen lay doon ndax lépp loo xamante ne nii alalu jàmbur jooy lekk joo xam ne du fokk bokkul ak lu sariya daganal loolu neen la kon nag lu dul mu nekk loo xam ne commerce voilà bu dee am njaay la moo xamante ne nit ki day jaay ngeen ñëw ngeen waxaale wala ngeen ñëw daal jënd ko ci loo xam ne kenn tegu la benn pression kenn menacé wu la ne la par force nga jaay wala kenn waxu la yow par force nga jënd nga jënd ko daal ci seenu teeyu bakkan voilà waa ji loolu boo ko defee voilà loolu moom dagan na kon nag mu ngi noonu mu ne wa may yafal zalika képp koo xam ne nag def na ci yii ma tere mooy lan jàmbur yi seen biir ci caaxaan ba pare nekk koo xamante ne day exposé di gaaral boppam ci lu ko faat yi nga xamante ne nii topp yi nga xamante ne ñoomin muxaddiraat yeeg yooyu yépp nga xamante ne nii ñuy sinnee baroo ak façon yi nga xamante ne ñoomin sàngara yeeg dorog yeeg yooyu ka ci di nekk ci bay exposé sa yaram bii la borom bi jox nga ngir nga ko mantoo ci jaamu nga exposé ko daal di koy gaaralug dee ak ay feebar yoo xamante da koy gàllankoor wala li gën garaaw nag mooy ci wàllu borom boroomam wa man yafal zalika képp ku def yi nag udwaanan mu nekk jëfam googu du nekk dara lu dul ak noonoo lay doon ak ki nga xamante ne nii mooy lan borom bi tabaaraka wa taala mi digle lii mu daal di ko fi bàyyi daal di dépasser li nga xamante ne nii udwaana mooy dépasser li nga xam ne moom la ko fi daganaloon daal di koy daganal ne lii de dagan na mu bàyyi ko fi nekk ci yu xaram yi nii wa waaye ak tooñ ndax de toute façon foo defee loolu moom dekk alalu jàmbur yi ci neen mooy tooñ nga waaye it mooy dépasser nga la borom bi daganaloon mu ne kooku defa saw fa xel siif nañu ko nuslihi daal di koy suub daal di koy dugal naara sawara wa kaana daalika te gis nga juf ji mooy dugal ko safara moom moom alallahi nekk na ci yàlla yasiiraalu yomb la de bu kenn foog ne yow fa nga bokk tax na yow lu la neex def yàllay yàlla tere lu ma ci neex xuus lu ma neex parce que fee laa bokk suñu boroom ne wa kaana de nekk na loolee alallahi ci boroom bi yasiiraalu ko yomb la mu ne in tajitanibu bu ngeen moytandikoo de kabaa'ira maa tunhawna an yu rëy bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom lañ leen di tere bu ngeen ko defee seen kem kàttan ngeen di sori li nga xam ne mooy kabaa'iru dunub muy bàkkaar yu mag yi nga xamante ne nii ponkalama bàkkaar ya comme ni nga xamante ne nii noonee la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam leerale woon ci xadis bu nekk ci saxiixayni bu seydina Abu Hurayra yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ngeen moytandiku li nga xam ne juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy ak seen borom ñu ne ko moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo yan mooy juróom ñaari bàkkaar yu mag yooyu li ngay wax mu ne ashirku billah mooy nga bokkaale borom bi tabaraka wa taala wa sixru ak li nga xamante ne nii mooy ak njabar ak la magie yooyu noonu nga necceeg njabar yi beneen bi mu ne wakkat na nafs mooy di faat li nga xam ne bakkan bi nga xam ne borom bee ko ñoŋal lu dul ci dëgg yow nga ñëw faat ko bakkan ci tayeef ci loo xamante ne amoo ci droit mu ne beneen bi mooy lekk li nga xam ne mooy lekk riba loolu it dafa nekk loo xamante nii ci yu mag yi la wala wa aklu maalal ak ndóof lekk lekk li nga xamante ne nii mooy alalu jirim bi nga ne ko duuf daal koy tëdd daal di ciy tëdd daal di ciy jaaxaan beneen bi mu ne mooy li nga xam ne mooy wane gannaaw bés bi nga xam ne ci la ñaari mbooloo yi muy jullit ñeeg yéefér yi daje di toolu xare nga wane gannaaw daw mu ne beneen bi nga xamante ne moo ci mujj nag mooy ngay jam ñi nga xam ne way jigéen ñu sange ñu ñu way ngëm yàlla yi yi nga xamante ni dañoo yëg di daal di sangewu nekk ci li ñu nekk yow nga leen di fexe naan moo waayam bi ak caay-caay la la lay lay la lal yéen da ngeen koo xamul é sa waay mi fréquenté fu ma ko gis wallahi bu ngeen ko gisoon du ngeen ne ibaadu la de du ngeen ne waa ji ku baax la ndaw si moo colam gii fii la de waaye caay bu ngeen ko gisoon fa ma ko gis te waa ji waxul dëgg de ngir rek yàq xelu nit ñi voilà ndax seytaane ak yàqkat moom waxul dëgg waaye yàq nam xel bu ko defee nag ñooñu nag yi def loolu wala naan ah moom de du delloo loxo gu ko laal wala moom mii ak ay ak ay yàqu wax yu mel noonu suñu borom wala ngeen ñëw naan ko ñoom moom wéy ndaw si gis naa ko keroog muy njaaloo ñooñu nag mu ne ñooñu voilà ñooñu borom bi taba lool mooy yu mag yi kon mu ne nag bu ngeen moytandi ko kaba'ira ma tunhawna an mooy yu mag yi nga xam ne moom lañ leen tere de yukkanuka nukaffir dees na leen faral yi nga xamante ne nii mooy <clears throat> nu ngeen ko nukaffirankum dinañ leen faral sayyi'aatikum seen yu ñaaw yi wa nudxilakum ñu daal di leen dugal mu mudu xalan li nga xamante ne dugg waay karima bu tedd muy aljanaak lu ko raw la wala tatamannaw te nag bu leen fi nekk nag di di di di mébét maa li nga xamante ne nii faddalallahu moom la borom bi tabaraka wa taala daal di gënale ma faddalallahu li borom bi gënalee ba'dukum leen ci yéen li mu gënalee ñenn ñi ala ci ñeneen ñi comme li nga xamante ne moom la wax ci wàllu miraas ne góor ñi lii lañuy am jigéen ñi lii lañuy am bu fi ku nekk nag nekk di envie keneen ki naan man daal li ma gënaloon mooy ma am la ñeneen ñi am déedéet lir rijaal yi góor ñi nañu xam ne ñoom de am nañu nasibun ab cër mag bu wuu ci li nga xamante ne nii moom lañu ñu fàggu li nga xam ne moom la ñu liggéey te daal di koy fàggu waaye it buñ demee ci li nga xam ne mooy jihaad yeeg yooyu lañu fay jëlee loolu am na loo xam ne ab cër la bu leen borom bi tabaaraka wa taala daal di cërale waaye walim nisaa yi ñeel na ñi nga xamante ne ni ñoo jigéen ñi nasibun ab cër mimma na ci li nga xam ne moom la ñu fàggu ci li nga xamante ne moom lañu mooy li leen borom bi gàll loolu bu ñu koy def am nañ ci cër boo xam ne borom bi tabaraka wa taala dina leen daal di cay fay ci loolu loo xamante ne comme ni muy fay góor ñi ci yi nga xam ne ñoom la ko gàll te gàlluwu ko jigéen ñi wasalullaha lum ci man di doon yeen ñépp na ngeen ñaan seen borom